ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci bataaxal yi nga xam ne ñoom la aleyhi salaatu wassalaam doon yónni buuri jamono yoo yële ak njiit yi ñi ci gëmul woon yad'uhum ila al islaam di leen woo jëme ci lislaam ñu ngi woon ba léegi ci qissatu risaalatihi alayhi salaatu wassalaam ila qaysara azimi ruum muy bi mu ci yónni woon César bu romain yi Hiraql ñu ngi woon ci riwaaya saxiixayni defoon nañ taxriij bi ñu ngi woon ci riwaayé bi nga xam ne précisément moom la imaamul Buxaari raxmatullaahi aleyhi daal di jële ci ki nga xam ne mooy imaam imaam Abdallah ibn Abbas mu jële ko ci Abu Sufyaana ibn Harb radiyallahu taala anil jamii agsi woon nañu ba li Hiraql waxoon bi nga xam ne ci la woolu <coughs> njëkkoon na avant loolu ñuy nekk ci riwaay imaam al Buxaari bi jotoon nañu gis riwaay imaam Ibn Isxaaq bin Yasaar raxmatullaahi wa an abi anhu wa waxoon nañ ne riwaaye boobu biñ ko gisee ak riwaaye imaamul Buxaari bi rahmatullah alayhi te moo ne ci saxiixu imaamu Muslim ibnul Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaburi amoon na quelques ziyaadaat muy ay ndollent yoo xam ne mu ngi ci saxiix bi te newu saxiix yi te newu ci riwaaye imaam Ibn Isxaaq rahmatullah ala al-jamii kon ñëwoon nañu ba fi Abu Sufyaan moo doon nettali niñ leen woowee bañ demee commerce ji fële ci Shaam Hiraql di Qaysar daldi leen woolu woolu ay nit xamu leen woon personnellement biñ leen indee mu koy laaj ay laaj teg ñi mu àndaloon teg ko ci gannaawam ne leen bu waxee lu dul noonu rek na ngeen ma ko wax mu koy laaj gisoon nañ laaj yooyu yëpp gisoon nañu ko ba ni mu paree bu nekk ci laaj yooyu mu reprendreat ko moom Hiraql azimur Rum wax ko ci luy wane ne kon boo dee ne liñ ma wax dëgg la ci gàttal mooy ne kooku yonent mooy bi mu doon xaar man nag fooguma woon ne ci yéen lay jóge yéen arab yi ñu ngi woon fi mu ne summa daa bi kitaabi rasulillah alladi bacasa bihi maca dixyata ila cadimi busra fa dafacahu hiraqla fa dafacahu ila hiraqla mu ne ginnaaw loolu xam nga riwaaye bële dane diñ ne foofu rek dafa am après mooy riwaaya kii bi imaam ibn Ishaq bi gisoon nañ différence bi lii mooy moom moom moom du du ci saase boobu lañ liiroon la waxoon ne fa lañu liir li nga xam ne mooy lettre bi waaw ndax deene bi mu ko laajee ba mu laaj ko euh, bam ne moom Hiraql moom leer na ko ne dina moomi fii te bu mënoon a ñëw ba foofu ngir wane toroxloom dina rax say tànkam fa moom alayhi salaatu na ah, ko demal nee na ma daal di jóg man abu sufiyaan adribu bi ihdaa yaday ala wa aqulu ya ibaadallah laqad amira amru bn abi kabsha asbaxa muluuku bani asfar yaxaafunahu fi sultaanihim mooy moom dafa jug ci saase mooy kon riwaaye bii ngay gis ne kon moo tax li ma la waxoon ci jotaay bee weesu ne la li tax taxriiju xadiis am solo lool bu ko fàttee naa fàtte fàtte woo ko ne tey sëriñ bi mën na lay nettali loo xam ne du dugg ci détail yi mu koy nettali beneen yoon gën dugg ci détail yi é eh, bu imaam al bii nag ak imaam Muslim rahmatullah alayhi ma dafa gën dugg ci détail yi moom xam nga bi après dana rek après bi mu waxee loolu moom mu jóg jël loxo yi benn loxo bi du dóor ci beneen bi naan bu doon mooy waxu yéemu mu yéemu ah, laqad amira amru ibn abi kabsha mbiru mbiru ibn abi kabsha jëme na kaw de féete na kaw de ah! mooy yeneen mi aleyhi salaatu salaam lañ ci jublu woon waxoon nañ la ibn abi kabsha <laughs> am nañu ne dañ ne mooy doomu kii ki ko doon nàmpal sayyidatu Halima as-Sa'diya radiyallahu anha boroom këram la woon moom moo tuddoon noonu am na yeneen wax sax yeneen ñoo xam ne dañ ne maam maam maamu yonent mi alayhi salaatu salaam ci côté yaayam moo amoon kuñ ci doon dàkkantalal abi Kabsha am ñu ne non côté Abdul Muttalib la ko ci côté yaayam waaye yooyu yëpp amaana yooyu yëpp dëgërul euh, am na amaana bi gën a dëgër mooy bi bi ma jëkk a wax am na yeneen wax ci ibn abi kabsha moo doon kan waaye du toute façon ñoom dañ ko doon wax tax taxqiiran c'était ngir ngir daal di koy ngir ngir luñ ko mën a jamee taxoon ñu doon wax loolu kon eh, riwaayu imaam Ibn Ishaq mi foofu la woon mooy duggul woon ci détail bi ginnaaw bi ko Hiraql la laajee lépp après dina ko rek ne ne ko jógal fa alxeq bi sha'nik demal nga doxi say vacances ci say préoccupation fii nag dafa dugg ci détail après boobu bi mu ko laajee ba mu tontu ko bam na ko ah xam naa di fii wa sayamliku mawdi'a qadamayya haatayni dina moomi sama suuf fii ma teg sama ñaari tànk te bu ma mënoon a dem fa moom naa gaar daajjoo li li li muy metti yépp ngir dem fa waaye moom nguur gee taxoon comme niñ koy gisee moom Hiraql la mu jul tuub malgré li muy xam ne ki yonent na alayhi salaatu wasalaam mosu mu jul léegi kon mu ne summa daa ginnaaw gi kon mu Hiraql di César Qaysar wax ñu jox ko lettre bi ko alayhi salaatu wasalaam yónni nga xam ne mu ngi ko yónni jox ko kan Dihya ibn Khalifa Seydina Dihya ibn Khalifatul Kalbi voilà loolu waxoon nañ Dihya Seydina Dihya gisoon nañ tarjamaam ajmaluhum Dihyatun al-Jamilu voilà qad ataa ala ki dàqoon ci saxaaba yi ginoon ci taaru mooy suñu mooy Dihya mu rafet ma kaar qad ataa Seydina Jibril bari lu muy ñëw di ci formam moom seydina Dihya ibn Xalifa al-Kalbi moom nag la yonent bi alayhi salaatu salaam joxoon lettre bi ilaa azimi Busra ngir mu jox ko buuru Busra Busra dëkk la boo xam ne dafa nekk dëkk la bu nekk entre Médina ak Sham buur yooyu noonu mooy ñooñu Qaysar lañ fa toogal muy César comme ni côté côté côté est bi gis nga Yaman xam nga moo gën a jege euh, Faris moo tax buur ya fa newoon ñooñu ci tutelu Kisra lañ newoon buuru Perse bi naka noonu ña nga xam ne ñoo jege woon Sham ci pays arabe yi ay maliku Ghassan ñooñu ñépp dañoo newoon ci tutelu ki nga xamante ne mooy Qaysar voilà te loolu c'est xoolal pour nga am benn benn benn mu gën ma gën la ko jegeel mu ngi mel ni temps guerre froide temps l'empire américain ak l'empire russe sur les soviétiques al ittihad soviéti ak al al wilayatul muttahida al amrikiya da gis ne ñoom euh, waaw ci arab noonu lañ koy wax al wilayatul muttahida al amrikiya mooy les États-Unis d'Amérique walla al ittihaad ittihaad mooy yoon nañuy union al ittihaad ah ittihaad mooy mooy mooy xam dañuy union nekk benn al wilaayaat al amrikiya eh, eh, mooy ne da doon gis saa yooyu mooy États-Unis ak ñi nga xam ne ay pays satellites la mu lañu comme ay France Europe yi Europe occidentale ba ci une partie de l'Allemagne ay Italie yooyu yëpp dañu mujj nekk ci giron wu États-Unis quant à Russie Russie ñoom ay Moldavie ay Tchécoslovaquie Yougos mooy Yougos ah, tey pays boobu dafa xara xar bari ay tur ba léegi daanaka année bu phase bu ne mu am tur bu bees ay Tchécoslovaquie ay ñoom euh, euh, euh, pays yooyu noonu la Autriche l'Hongrie da ngay gis pays yu bari ci yooyu dañoo nekk ci giron ro kii waa jënum du ci Polo Pologne Pologne ñooñu ci giron russe lañ newoon ak fële ca Vladivostok jëm ci suuf nga xam ne ñoom ñoo jóge fële ca ca orient wu wu l'empire russe jege côté Corée du Nord fële ci sud ñoom ñëpp dañoo newoon ci giron wu lan ak Kazakhstan euh, Kazakh Kazakhstan ay Azerbaïdjan Azerbaïdjan ak ñoom euh, yooyu noonu Kyrgyzstan yooyu yëpp dañu newoon ci giron wu empire russe comme noonu la woon Bosra nag ci wàllu côté l'empire romain moom noonu lañ meloon yonent bi alayhi salaatu salaam dafa doxale comme ni mu doxale woon ak Seydina Abdullah ibn Hudhafa comme niñ ko tudde woon ngir mu jox lettre bi ki nga xamante ne mooy ka toogal Qaysar foofu di amiru Busra di maliku Busra voilà euh, moom nga ne mais maliku busra nan la tuddoon maliku busra bi nan la tuddoon ah non dinañ ci dinañ ci ñëw ndax moom ci boppam yonent bi aleyhi salaatu salaam yónni na ko eh, eh, kiiwam muy alxaaris ibn abi shamir alghassaani moom dinañ ñëw ci ay mbiram moo doon buuru busra bi arab la woon mooy pays arab yi jege foofu ku nekk rek fa nga jege ci empire bala la gën a jege ci giron ngay nekk moo lay ca ngay ca ngay affilé wu ndax dalay noon alxaaris ibn abi shamir alghassaani moom nag moom moo ne woon fi nga xam ne moo ne woon maliku busra ngandum kii la woon nag ab ab agglomération bu rëy la woon léegi téere boobu nag ngir Busra jox ko Hiraql la chefam ni mu fi toogal nee na Kisra ñun biñ toogee noon mu tontu ma ba pare boo wax man Abu Sufyan ak ñi ma àndaloon mu jël lettre boobu mu joxoon Seydina Dihya ngir mu jox ko azima Busra fa dafa'ahu ila Hiraql ngir moom ci woppam di al-Harith ibn Shamir al-Ghassani maliku Busra di azima busra daal di koy jox ki nga xam ne mooy Hiraql di César mu ne fa ida fii lettre ba man Abu Sufyaan man dégg naa bañ koy jàng keroog ca kanamu Qaysar la ca ne lettre bi nii la voilà xam nga boobu ba léegi riwaay imaam Ibn Isxaaq waxoon naa la moom tudd na lettre bi contenu bi mais après dinañ ci ñëw après li ñu waxoon gis nga riwaaye bii te même niñ ko tudde imaam az-Zuhri càllale yi benn la càllale imaam al-Bukhari ak imaam az-Zuhri à partir de imaam az-Zuhri ñoom ñoo ko bokkule imaam az-Zuhri moom mu jëla ko ci Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud moom mu jëla ko ci ibn Abdullah ibn Abbas mu jëla ko ci Abu Sufyan ñoom ñépp ko bokk Abu Sufyan kii ibn Sa'd ci noonu càllale même bi la ci imaam Zuhri la ko jële moom moom direct alors que boobu ñu amul woon li mu ne lii wane woon ci lettre bi bismillahi rrahmani rrahim min muhammadin abdillahi wa rasulihi ila hiraqla azimi rrum salaamun ala man ittaba'a alhuda amma ba'd fa inni ad'uka bi ri'aayati al-islaam aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marratayn fa in tawallayta fa inna 'alayka ithma al-arisiyyiin wa yaa ahlal kitaabi ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum allaa nacbuda illa allaha wala nushriku bihi shay'an wala yattaxida bacduna bacdan arbaaban min duni illah fa in tawallaw fa quulu ashhadu bi anna muslimuun ah lii wane woon ci lettre bi ci selon riwaay bi bu wér bi ne ci saxiixayni a'ni saxiix al imaam saxiix imaam al wa saxiix abul xuseyn muslim ibn bi muy bismillahir rahmanir rahim loolu ginoon waxoon nañ ci dara ci côté bi ñuy wax lettre bi mu yónni woon Kisra voilà mooy ci turu borom bi subhaanahu wa lay tàmbalee arrahmaani moom mi nga xam ne moo fees dell ak yërmande arrahiimi te yërmandeem daj ñépp te yaatu mu ne min muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bii mu ngi bàyyeekoo ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam eh. <laughs> muy noonu la tuddoon muhammadun ibn abdillahi shaybata haashimin wa abdu manaafin ma qusayhim voilà Abu Sufyaan moo yonent ma lay saab ci abdu manaaf lañ lañ lañ bokkal maam ñoom ñoo bokk mooy abdu manaaf mooy seen maam ñoom ñaar ñépp ndax abdu manaaf moo jur maamu Abu Sufyaan abdu manaaf moo jur maamu yonent ma lay salaam moo tax foofu lañ dajale moo tax ci mbooloo mi mu ne man maa ci ginoon a jege ku gënoon a bokk ak moom moo tax bi ma Qaysar laajee ma ne ko man maa ko gën a jege ci wàllu mbokk ci ñi ña ña fa newoon keroog waaw Abu Sufyan ibn Harb ibn Umayya ibn Abd Shams Abu Sufyan boobu la pa Abu Sufyan yi dañoo bari woon Quraysh nag Abu Sufyan yi am na Abu Sufyan ibn kooku ibn Abd al kooku bokkul ak kii kooku cousin wu yonent bi alayhi salaatu wassalaam la mooy bàytexu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko jur muy alxaaris ibn abdul muttalib abu sufiyaan bi nag mooy ibn harb mu siiw moo ci gën a siiw ci abu sufiyaan yi kon mu ne min muhammad bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bi mu tàmbalee ci turu borom bi subhaanahu wa taala mu ne lettre bi min muhammadin mu ngi bàyyeekoo ku ñuy wax seydina muhammad sallallahu alayhi wa ndax mooy ki nga xam ne dafa dafa dafa qualité jikko lépp lu jëm ci mbaax yu nekk fi moom dafa tax ñu koy tagg te moom mooy ahmad mooy ci dàq sant yàlla melo yi melo yu rafet qualité yu rafet yu cant yi ci moom dañoo baree tax ba moo tax mu ëpp ku ñuy tagg muy seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam dàq yàlla te moom la yàlla gina tudd keneen ku dut moom waaw mu ne abdullahi moom nag jaamu bi yàlla la moo tax jullit ñi duñu def ni nasa di nasaraan yeeg jiif yi ndax nasaraan yi ñoom bañ gisee lu leen jaaxal ci seydina isa alayhi salaatu wassalaam dañ ne ibnullah isa ibnullah dañ ne doomu yàlla la wal iyaadu billah ñoom dañ ne doomu yàlla la ñu ne almasih ibnullah waliyasu billah moom de doomu yàlla la juif yi ñoom bañ gisee seyna Uzayr alayhi salaam def yéem leen ñu ne it Uzayr ibnullah waaw waliyasu billah neewoom doomu yàlla la léegi moo tax ñun nag suñu boroom dañoo def ummatan wasatan wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan naka noonu la leen suñu boroom nee na ma def leen ngeen nekk xeet communauté boo xam ne nation boo noonu kii ñu tudd pas nation euh, euh, euh, ngeen nekk peuple kii ko nu mu tudd umma umma mooy xeet voilà boo xam ne yéen wasatan da ngeen duggu dóom mooy eh, tafrit ak ifraat du leen du leen jàpp mooy doo nekk ci excès doo nekk tamit ci négligence ci mooy yow excès mooy doo ëppal mais doo gàttañu dangay nekk ci digg bi ndax li gën ci mbir yi mooy li ci gën a dugg dóom mooy ñun duñu jàpp benn jaamu yàlla ak nu mu foor foor foor foor muy Seydina Muhammad alayhi salaatu ak keneen buñ ko waxee moom ñeneen bi taxul ñuy wax keneen ku dul moom taxul ñuy wax lu ñu ko fonk-fonk ak euh, euh, ni ñuy réere réere ay mbiram ndax kawee ku rëy ak ku yéeme du tax nag ñu dem bane ko nag ah yow mii kat yàlla nga déedéet loolu ñun duñu ko def moo tax moom ci boppam alayhi salaatu salaam buntu bépp buntu shirk bokkaale bu nar a ubbeeku bu boo xam ne gis na ko tëj na ko waaw keroog ar-Rubayya bint al-Mu'awwiz radiyallahu ta'ala anhuma ndax ar-Rubayya gisoon nañ ko ci nisaan xawla rasul eh, <laughs> xam nga affaire yi mooy ne Eh, xam ki gis nga affaire bon <laughs> affaire affaire eh, diine eh, xam-xamu diine tout est lié tout est moo tax des fois yem ci benn mooy li naan spécialité yooyu spécialisé wu waaw loolu nit mën nañ ne kii moom fiq fiq moom faqih la faqih la moom waaw moom moom moom ku dee moom fiq moom da cee ay c'est bien ça. mais li gën mooy nga boole ci yeneen yi xadiis nekk xadiis nekk xam xadiis xam tafsir xam yu bari nga boole leen te tamit même ci benn domaine bi xam nga ñun ci domaine bii ñuy wax mooy al ar-Rubayyi mu Mu'awwidh xam nga ci misaal xawla rasul lañ ko gisoon defoon nañ tarjamaam foofu moom biñ koy gis tarjamaam nee na bi ñu koy maye yonent bi alei satu salaam dafa ñëwoon ci céet gi bi mu ñëwee toog ci lal bi am jigéen ñi di di di di di wax ay ay poème di way noonu léegi nee na ci doon way kenn benn jaam la woon bi yonent bi alei satu salaam ni mu toogee noonu mu dégg mu naan wa fii naa nabiyyun ya'rifu maa fii maa te nekk na ci ñun yonent boo xamante ne xam na liy xew ëllëg liy xew ëllëg mu ne ko bàyyil wax jii te nga wax leneen li nga doon wax gis nga lu tax mu fermer buntu boobu ndaw si da ne te mu ngi suñu biir yonent boo xam ne xam na liy xew ëllëg loolu mu wax am na wala amul <laughs> am na mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam li mu xam ci ci ëllëg keneen ku dul moom xamu ko mooy li mu buur yàlla dévoiler ci kumpa waaw ndax buur yàlla moo ne moom kumpa da koy feeñal ku ko neex kenn xamu ko aalimul gayb moom mooy aalimul gayb bu ki nga xam ne moo xam kumpa fala yuzhiru ala ghaybihi ahada illa man irtada min rasul la moom moo ne suñu boroom moo ne aalimul gayb mooy ki nga xam ne moo xam kumpa mooy le mystère li nga xam ne ñëwagul waaw ak li nëbbu wala li nga xam ne mu ngi fi sax mais dafa nëbbu xam nga instant bi malaaka yi existe lañu si mais man ku ma laajoonum malaaka man dama leen xaw ma leen mooy man loolu mystère la demal waaye c'est simple c'est loolu sax c'est simple maa ngi nii toog fii nii ci saal bi nii ma toog mais ci suuf fii nii ru 11 novembre bii nii bii bii 11 novembre bii ci Villeurbanne nii ci suuf mais man xaw ma xaw ma boulevard 11 novembre instant bii fii ma toog xool gisuma ko ay ay garab laa seen fële ca laa duwaa mooy ne man fii mu ne oto bay daw ca suuf gisuma ko de rek loolu rek man mystère la ci man <laughs> man ci man mystère la mais waxuma la loolu. lépp loo xam ne ci saal bi ma ne du maa ko fa tegoon mu du bu ma xoolee nii duma ma jàkkaarloo moom mais loolu noonu mystère la ci man lan ngay xalaat nag ci loolu mooy kon mystère alimul ghaib yonent suñu borom moo xam surtout nag yi nga xam ne mooy dafa fàddu nëbbu mu ne lool moom moo xam de te fala yuzhiru bi ghaibihi ahada waaw du du du wane du du wuññi kumpaam bi kenn illa man irtada min lu dul koo xam ne da koo gërëm ci koo xam ne ku mu yónni la am ndaw boo xam ne moom moo ko neex wuññil ko loolu le mu xam ci la nga xam ne moom la ko wan lool nag li ci yonent mi aleyhi salaatu salaam li ko ci suñu boroom wuññil wuññilu ko beneen mbindeef wuññilu ko beneen mbindeef loolu moo tax bu ndaw si waxee ne du ne moo tax neewu ko neewu ko tuubal ci yàlla li nga wax ndax li nga wax amul déedéet dane ko waxal bàyyil wax ji nga wax leneen ndax lan loolu dañ ciy jële tamit qaayda bi nga xam ne mooy qaayda du eh, kii eh, eh, nu mu qaayda du tuddati mooy bi nga xam ne prévention la da ngay bañ lii am nga gaaw tëj buntu bopp saddu zaria voilà saddu zaria saddu zaria la ndax zaria mooy li ngay jokkale koo li ngay jottale koo ngir àgg fenn benn objectif canal bi may jaar bi may diriger bi may yóbbu conduire ma ci objectif bu dee objectif ba lu xaraam la yoon wala fay yóbbu day dañ koy tëj ngir bañ du ne du ne yoon wi ci boppam moo xaraam mais dañuy bañ fa mu la jëme moo dul baax voilà loolu la loolu moo tax xoola l'islam di tere ay biis ndax biis fa mu lay jëme après ak yooyu ay ay ay ay yooyu di ko banaliser moo tax bi ko gars yi waaye loolu lu ci ne gars yi dañu compliquer quoi moo taxit ci njaaloo lañ dëkk moo taxit ci njaaloo lañ dëkk ba dem nañ ñenn yi affaire bi dafa mujj sax ñu jaawale njaaloo ak adultère ñoom ñe fornication ñu jàpp ne ñoom njaaloo mooy mooy daal koo xam ne am na jëkkër ba pare wala ndaw su am jëkkër wala góor gu am soxna dem di sëy feneen kooku moo njaaloo pour ñoom bu dee koo xam ne célibataire la kii la loolu garaawul ndax lan nan moo ko ndi ndax mbonte gi nga xam ne dañ koo banaliser ba bu siiw sabdu zaria voilà mooy du mbir mi ci boppam moo xaram mais lam lay jëmi moo xaram sharia nag day tëj loolu yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko bàyyi li ngay wax te nga wax leneen voilà malgré loolu lépp ñun duñu dema dema dema dem ba ne moom yàlla ndax buur yàlla buur yàlla <laughs> buur yàlla képp ku nekk jaam nga ci moom waaw te yonent bi aleyhi salaatu salaam boo seetloo ci bërëb yu yi nga xam ne yu kawe yi nga xam ne suñu boroom da koy da koy eh, da koy woo yépp jaam na koy woo subhaanalladi asra bi abdihi laylan subhaana subhaanahu subhaana mi nga xamante ne moo moo tukkiloo bi abdihi ci jaamam jaamam loolu mooy maqaama isra wal mi'raj mu wax beneen fi nga xamante ne mooy bi ëpp doole bu nit mën a taxawee ci kaw suuf mooy taxaw julli ndax jullee ëpp doole njaamu yàlla bu nit mën a def te ba mu demee foofu ba mu koy tukkil bi abdihi boo bëri moom bokk na ci lan doon jëli mooy julli boobu nga xam ne moo ëpp doole ci diine ji ñu ne allahu akbar julli jooju ba mu koy wax mu ne wa annahu lamma qaama abdullahi yad'uhu wax lool moom muy abdullah yad'uhu muy abdullah gis nga yonent mi alayhi foofu moo tax mu ne ko min muhammadin lettre bi lettre bi mu ngi bàyyeekoo ci seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam voilà abdullahi jaamu yàlla dañ ciy jànge na tamit nit ki buy bind lettre wala il faut mu mu mu mu wane ñu xam ne diw la mais lu bind lettre rek booy wooti tamit ab téléphone doo ñëw rek bu dee na yow waa ji sa numéro du affiché wala xamul sa numéro il faut nga présenter doo ñëw rek commencer allo waaw salaamaaleykum waaw kooku dénon yow du yow yaay wax kooku yow mi woote yaa war a wax salaamaaleykum man la woon diw voilà ndax loolu mina sunnati yonent ma lay sa sama ngi comme que moo bind mooy équivalent ci woote rek boo composé ngay woote yow yaa war a joxe sa identité mais doo wax waaye waa kooku kooku la kan non yow yaa war a wax yow la kan ndax yow yaa woote voilà loolu dañ ko fii jànge tamit ah euh, euh, mu ne ci moom la bàyyeekoo am na ci benn riwaaya am na ci benn riwaaya Kisra <laughs> non Kaysar këne dafa am benn benn doomu mbokkam bu fa newoon euh, moom nag dafa mënoon a déggoon na arab moom la waxoon mu jàngal ko ko même ubbi lettre bi liir gis bismillahir rahmanir rahim min muhammadin mu ne waaye yow mu waa ji waa ji waa ji di saboote quoi ne non non kii kenn du jàng téereem bi kenn du jàng leetaram bi xoolal muy commencer turam moom saa mu commencer yow la waroon a même am na ci bu ne ci Kisra yi affaire bu mel noonu tamit da koo ci booy bi ñu gisoon lettre Kisra ba këne xam nga foofu da woon la mais lan moo tax mooy bind ca moom muy sama jaam wal a'yadu billah mais dafa meroon ci le fait que en plus yonent bi alei satu salaam commencé wul turam moom xam nga loolu mooy ak ñàkk ko xel mu ne mooy mooy nit koo xam ne dafa orgueilleux xanaa lettre léegi sax da bind sa tur fii sa adresse sa téléphone def après feneen fi nga def tur ki nga ko yónni mais moom mu ne moom lañ waroon a tàmbalee ndax lan affaire u despote la ak affaire koo xam ne dafa rëy mu ne mais kii day tàmbalee turam turam lay njëkk a tudd door a tudd turu buur bu mag bi l'empereur Qaysar ne waaye kii duñ ko liir Kisra Qaysar ne ko par force duñ ko liir mu daal di koy liir kon yeneen mi aleyi saatu salaam ne min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bii mu ngi bàyyeekoo ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Abdullahi di jaamu Allah buur yàlla wa rasulihi waaye di ji di ndawam buur yàlla moo ko yónni ginnaaw bi mu nekkee ndawam mooy mu nekkee jaamam buur yàlla moo ko yónni ci yéen moo tax yonent mi aleyhi salaatu salaam lii lu rëy la Abdullahi bi am na ci yeneen riwaaya dana min Muhammadin voilà Abdullahi euh, bon wala nañ bàyyi loolu nañ jël li comme ça ñu mën gaaw avancer mu ne min muhammadin kon abdullahi jaamu yàlla wa rasuulihi ak ndawam sallallahu alayhi ilaa hiraqla mu ngi ko yónni hiraqla azim ar destiné cette lettre est destinée à hiraqle nekkoon azim ar ponkalu romain yi mooy seen njiit bi salaamun ala manit ittaba al salaamun jàmm dina nekk walla yal na jàmm nekk ala man ittaba al ci koo xamante ne képp koo xamante ne ni dafa topp li nga xam ne mooy njub ji xam nga fii yonent ma lay sarsam xam nga euh, da doon tere ne bu leen tàmbali waa ahlul kitaab yéeféer yi bu leen tàmbali di leen nuyoo noonu assalaamu alaykum mais buñ leen buñ leen nuyoo ngeen fay leen moo tax ba juif ba ñëwee ne ko assalaamu alaykum mooy yàlla nga dee rek <laughs> eh, yonent mi alei satu ne wa aleykum wa aleyka wa aleykum sayyidatu sayyidatu fu kii yaay ummu ummu Aïsha yaay ummu Aïsha suñu ay kii euh, ummuna Aïcha bokk radiyallahu anha sayyidatu Aïcha radiyallahu anha daal di dégg affaire bi moom nag foog na yonent bi alayhi mu ne ko ne ko bu yaay Aïcha buur yàlla bëggul waa wax joo xamante ne de mooy bon dañ naan nañ ko traduire wax ju déplacé mun ne ko xanaa déggoo li mu wax mu ne ko yow it xanaa déggoo li ma ko tontu mooy juif bi da ne ko assalaamu aleyk <laughs> gaay te idaa jaa'uka hayyawka bimaa lam yuhayyika bihi Allah ñu lay nuyoo loo xam ne buur yàlla du loolu la digle ni ñu la koy nuyoo te du loolu lay nuyoo waaye gaay moom seen yoon ne mooy mooy fu ñu mën a bërxël benn benn kàccoorate rek dinañ ko fu bërëxal léegi nag ay yow nag assalaamu aleykum léegi kii na ko eh, eh, mu ne ko xanaa déggoo li ma ko wax mooy dama ne ko waaley mooy li ma ñaanal rek laa ko dellu fii yonentu Yàlla saatam neewu ko assalaamu aleyka de dane salaamun ala man ittaba al huda voilà mooy yàlla jàmm nekk ci ki nga xam ne ci ki nga xam ne topp na yiw gis nga gis nga gis nga gis nga gis nga communication Allahu akbar Allahu akbar ndax manoo ne mais kala moo tax Kisra Kaysar di bi yéefér moom mu te yonent mi saa saam dañoo tere noonu kii ñu ñu ñu leen di ñu leen di njëkk wax asalaamaaleykum lan moo tax kon moom fii mu wax ko ñu ne la waxul as déggoo li ñu wax salaamun na man ittaba'al huda hein mooy yal na jàmm nekk ci ki nga xam ne ci képp koo xam dafa topp yiw loogu la te moom nii toppagul yiw ji dañ koy woo bu ci duggee nag kon nag moom laal nag ñaan gi mais nag moom da jëral dugg mu ne amma ba'du ginnaaw lii faslul xitaab fa inni man yonent bi alayhi salaatu wa salaam ad'uka bi di'aayati al-islaam dama lay woo ci li nga xamante ne mooy kalimatu laa ilaha illa allah wa anni rasulullah loolu mooy wooteek lislaam bi loolu la mooy dama lay woo ci lislaam wéetal buur yàlla te duñu ko bokkaale aslim tuubal taslam bu ko defee nga mucc aslim tuubal dugg ci lislaam taslam bu ko defee nga mucc ci bépp bàkkaar ci bépp mbugal ci bépp sanction bu mën a dal nit bépp sànjum yàlla mu la mën a dal nga mucc ci boo newee jullit boo ko defee nag yuktika allahu ajraka marratayn yëgal ne buur yàlla comme la mu waxoon xay rek buur yàlla dina la fay ñaari yow bu lay fay day doubler sax fay mooy li nga def lépp lay jël daal koy duble multiplier ko ñaari yoon mu ne ko waaye fa in tawallayta xoola waxu ko fa wa wa in wa in kafarta non wa in tawallayta ndax malgré tout waa ji te tamit loolu dafa baax ci communication mooy kilifa la moo tax aka neexoon da gis jeunesse boo xam ne day xeeñtu ci nga xam ne dafa bëgg eh, charia bëgg sunna waaye boo gisee ci jàkka yi suñu jàkka yi Sénégal nga gis li xew entre lool nag li ñuy xew en général mooy jeunes yi nga xam ne dañ leen di woo Ibaadu Rahman ak paa yi en général seen cohabitation du yomb du ñu ne mooy jeunes seen ñoom seen seen seen seen yéene baax na dañuy gis yoo xam ne paa yi dañ koy def yoo xam ne sunna sunna ñoom. dañ ne lii li liñ gis ci sunna mooy sunna d'accordul ci lii yonent bi alei saatu jàngalewul lii loolu constat la boo xam ne en général noonu lay demee waaye mu des nag ginnaaw bi ma defee constat bi def diagnostic bi mu des nag daal di administrer nag affaire bi nag mooy ma nan laay doxale mbir mi nag ba convaincre leen foofu nag la problème di amee te loolu yeneen ci ma lay sax jàngal nañu ko fii booy wax ak kilifa comme ni mu wax ne dee leen ndax l'islam loolu la que ne mag ñi dañuy yërëm gone yi gone yi tamit di wekk di wekk ñi nga xam ne ñooy seen mag ñi waaw mooy euh, liñ doon waxal nii ndax kilifa la gisoo te loolu waxoon nañ nañ ci ñëw ilaa Hiraql azim al malikul al malikul kii al al min al jabaabira non waxul lool de déedéet ilaa Hiraql al mustabid mustabid mooy waajoo xam ne dafa kii du mooy waaju waaju wa waaju force nangu nguur yeeg yooyu mooy wax ko loolu ah, mooy yooyu yëpp da ngay gis terme yi utilisé azimur ruum aslim taslim yu'tika Allah ajraka ajraka marata fa in tawallayta boo du mooyoo na ko boo boo boo boo boo kafarta boo weddee déenoo fa in tawallayta fa inna alayka bu boobaa nag dina nekk sa kaw ismal arisi arisi yéen bàkkaaru baykat yi al arisi xam nga ci chrétien am na ku ñuy wax aris am na ay partisan ñoo xam ne dañuy topp aris moom kii euh, mais fii euh, mooy ndax dafa am yeneen riwaay yoo xam ne Euh, dafa wax foofu ne fa euh, aris maanaa al fallah mooy mais loolu da gis ne loolu mudraj la gën a doon mudraj mooy lan mudraj mudraj mudraj mooy xari mooy expression boo xam ne la kàddu boo xam dañ ko dugal ci biir wax ji ci biir xadiis bi mais du jëmmi xadiis bi daa am kenn ci yi koo xam ne da ko ci dugal voilà muy riwaaya al madaini même bu dee ne bon ci boo xam ne bu mursala la mais xam nga imaam al madaini ci boppam du thiqa euh, euh, bon en plus affaire bi mursala mursal la euh, mu ne ko foofu fa inna alayka isma al falaa al fallaaxiin mooy boobaa dinga am boo mooy boo bañee bàkkaaru baykat yi waaye imaam abu ubayd tamit soloo na ko ci kitaabul amwaal ci mursalu abdullah ibn shaddad mu ne ko wa in lam tadxul fi islaami falaa taxillu falaa falaa falaa falaa taxillu bayna al wa bayna islaam mu ne ko boo duggul ci diine bul dox diggante euh, E, baykat yi ak diine yi kon lool dañuy gis ne ndax lan moo tax ñu ne baykat ndax ñi ëppoon ci ci l'empire romain ay baykat lañu woon mooy suuf si lañ doon liggéey léegi rek la ay ay services yi bari nii ah est-ce que tu te demandes lan moo tax France seen vacances yi nekk heure bi mu nekk nga mooy vacances scolaires grandes vacances yi nekk Euh, ay mois juin ba jàpp ay septembre yooyu te juróon na ko sori sax mais c'était pour libérer gos yi ñu man ni bàyyi c'était ça boo juróon na gan di vacances yooyu te dañ doon yéex a ñëwaale yooyu dañ ko juróon sóoraale mu yàggul yàggu la la France était une un pays paysan la France était paysanne yàggul te loolu du ndax yi lañu amee woon tamit liñ am am dëkk bu amul loolu nag mooy gis nga ni ñu mel xoolal dëkk même bu dee ne léegi ñu bari ci ñoom ñu ngi feneen mais main-d'œuvre boobu dañ koo dañ koo fàtte ak lan ak ak technologie bi ak ay machines yoo xam ne euh, euh, euh, ñoom dinañu liggéey loo xam ne cinquante personnes buñ taxawoon ci tool songu tool duñu ko fa def benn tracteur def moo tax loolu la pays yi la dàq bay bale dàq laa bay céréale dàq laa ñoo lay man ñoo lay moom hein ñoo lay moom te da mujju dépendre ci ñoom comme ñun ni ñu dépendre ci pays asiatique yi ci wàllu ceeb bi malgré ceebu vallée bi comme ni maa gis la deux ba démb démb démb la deux journal la deux démb le vingt cinq septembre deux mille dix-sept rek gis naa la deux ñu koy ware riwu vallée bi ni mu doxe léegi mais malgré tout euh, ñun les sénégalais on préfère manger thaïlandais manger euh, euh, vietnamien riz vietnamien moo ñu gënal riz bi nga xam ne suñuy mbokkukat ñoo ko bay fii lu dul rek ñu jàppale woon leen ngir seen mbir dox waroon na tax ñu daldi leen ci mais dara ñu naan ay daa bari tànn ak daa bari kii wal iyaazu billah te yenn yi dénigré la gën a ndax ceeb bi ma gis ñu wane ko fii ceeb bu rafet la te Moustapha eh, ci eh, Tall wane nañ ko muy wax moom loolu nee na affaire bi bu baax la ñu wane ko nii mais gars yi il préfère elle préfère leneen femme yeeg ñeneen ñi waaw ñu daa bari tànn wal iyaadu billah dëkk boobu nan lay doxe <laughs> subhaanallah léegi euh, kii mooy ah mooy loolu la moo taxoon ñoom li ëppoon ci ñoom ay ay ay baykat lañu woon ay baykat lañu woon voilà léegi ndax al aris mooy al akkaar am na nag ñeneen ñu wax yeneen ñu wax euh, mu ne ko kon bo fa fa in abayta fa inna alayka ismal arisiin sànq li ma doon wax àggale moom mooy gis nga loolu xew ci jàkka yi noonu entre jeunes kii il suffisait ak paa ñu ñu ñu ñu jeunes yi xool bañ a yem ci sunna bi nga xam ne mooy walla bii nii laaj nii ñu xool aadaab yi teggin yi nga xam ne noonu la yonent mi alayhi salaatu salaam doon véhiculer li nga xam ne mooy diine ji ba tax bil makaarimil axlaaqi futihatil buldaan ci jikko yu rafet ci la dëkk yu bare duggee ci lislaam nga gis ni doon doxale douceur bi teey dal xam ni ngay waxe xam ne diw kilifa la malgré tout yow boo jàppee ne paa bi bon paa bi ci ci mooy ci am yi la bokk mooy bon amul xam-xamu diine vrai waaw mais loolu warul a tax yow nga koy regarder bi haut non mooy lu mu ci mën di dem yow danga naan kii da war a jàpp ne am na lu mu xam lu bari loo xam ne man xaw ma te loolu moom c'est une réalité doo ko wax nag c'est pas une fausse modestie hein même bu dul yëfi diine li mu xam ci expérience ci dund yow xamoo ko waaw te nag bul foog ne am nga xam-xam rek yaaraw ñi ci des yaaraw en mi bi non kooku mën na àgg foo xam ne àggoo fa ah. àggoo fa de ndax bu dee sa xam-xam bi ci ñaaw njort la jëme ak bëgg a siiw waaw bëgg ñu ne fulaanun aalimun ala rijaala comme li sëñ bi doon décrire di wax ci masaalikul jinaan ñooñu nga xam ne dañuy ut <laughs> loolu am solo la côté boobu noonu xam naa du ñàkk benn bés ñu tudd côté boobu euh, ci ñi nga xam ne dañuy <laughs> ut xam-xam ngir loo xamante ne vraiment bidaatuhu musja mooy euh, jariñul dara poñet mu jariñul dara diwut xam rek ñu ne fulaan diw de ah diw de alimun boroom xam-xam la daa alal rijaala ah. féete na kaw góor ña loolu léegi ban njariñ la buñ ko xasee wax laa njariña fii amul njariñ te da lay ridiculiser voilà fulaanun alimun alal rijaala ah. ça ne veut rien am ñoo xam dañ koy ut ngir xam nañ ne bu ñu ko amee ci la ñuy nekk ay sànq ñu fii seetlu naa dëkk bi boo xamul dara doo fi tekki dara je vais acquérir les les savoirs et les sciences ñoom ñépp laay rëq seen digg wala ñoom ñépp def nekk samay jaam déedéet loolu tamit loolu loolu war la tax eh, kon mooy malgré loolu yow waroo xool ni kii xamul wala ci domaine bii xamu ko nga foog ne yow yaa ko gën du fausse modestie xam nga par exemple pas yooyu boo ñëwoon ñenn boo ñëwoon waxuma ñëpp noonu lañ mel mais ñëpp pro lañ mel boo ñëwoon am nay astuce ñëw na xadiis bii wala fexe ba bu ñooy waxtaan nga leen ah nañ de xadiis yi ak yii ne wax yonent bi alayhi salaatu na wax naan nañu def lii mooy nga xool loo koy waxe loo xam ne même nit ki nga xam ne moom moom la moom ngay waxal dina xam ne moom ngay waxal mais du se sentir visé ndax surtout boo nee ko mais boo ñëwee ay lii du sunna lii nii kufru la shirk la mais waa bi day gis boppam hmm? kon loolu jar na bàyyi xel ah jar na bàyyi xel kon mu ne ko fa in abayta fa inna alayka ismal arisiin fa in tawallayta boo du mooyoo xamal ne sa kaw lay nekk nag bàkkaaru moo na am na yenn ñu ne non moom liñ ci jubbu rek jublu arisiin c'est vrai yi ngeen wax yi am na mais arisiin daal mooy ñi nga xam ne ñoom la jiite rek waaw waaw mooy ñi nga xam ne mooy ñi mu jiite rek mooy ñi nga jiite muy gaay la al atbaa ñi la topp muy du'afa u yeeg ñi la topp comme wax mu ne araada anna alayka isma ad-du'afa wal atbaa idha lam yuslimu taqlidan lahu imam al-Xattaabi boroom maalimu sunan rahmatullah mu ne lim ci jublu daal mooy ñi nga xam ne ñooy néew ju doole ak ñi koy topp te bu ñuy néew ju doole bés bu ñu tuubul ndax yow ndax topp guñ la topp yow Qaysar ne seenu bàkkaar ci sa kaw lay këppu voilà fa inna alayka ismal arisin après mu tegal ko ci euh, aaya 64 bi nekk ci suuratu Al Imran yaa ahlal kitaabi taalaw ila kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum mu ne yaa ahlal kitaab suñu boroom ne ne yonent bi alayhi salaatu salaam ngir mu wax ak waa ahlul kitaab yaa ahlal kitaabi et yéen les gens du livre yéen ñi nga xam ne dama leen a joxoon téere minal yahuudi wan nasaara wa man tabi'ahum yéen les du livre bokk ci juifs et chrétiens yi ak ñi leen topp ta'ala waay waay dikk leen ñëw leen ilaa kalimatin maa ngi leen di invité jëw ma leen woowu ma leen ci sama bopp woowu ma leen ndax ñoom ñoom yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme gaa yi ñoom xamuñu te yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam moo jëmmal kalimatu laa ilaha illa allah allahu akbar mu ne leen nag kaay leen ndax gars yi ay barrière la ñuy gis ay barrière kese lañuy gis <laughs> ñoom ndax am moo tax yenn kuffaaru Quraysh yi ñoom li ñu doon gis au xool yonent bi xam nañ ne yonent bi alayhi salaatu salaam lu mu wax noonu la lu mu wax dëgg la mais ñoom au lieu ñu xool message bi mais moom lañ doon xool ndax bu ñuy xool moom moom dañ koy jàppe non Ibn Abdul Muttalib la saa yi ah li muy wax rafet na lool mais kii kii kii il faut pas oublier que c'est le le le c'est le petit-fils de Abdul Muttalib quoi baayam xam nañ baayam quoi maamam xam nañ ko lan lañ ëppale on est de de du même maam voilà même maam bi ñoo ko bokk ñoo bokk lépp fii lañ nekk on est tous des Qurachis mooy fa kooku xam nga ko boobu ñu bari ci Quraysh ñoo tax ñoom maatu wahum kuffaar looloo tax ñu dee nekk yéefe na ah. barrière kii nii comme ñun la suñu doomu bàyyi tëx la eh, kii sama doomu bàjjan la bon kii sama doomu bàjjan nga naan la eh kii magam kii baayam sama baay mooy magam wala frère la mooy yooyoo tax. non non non kii kii mais ñoo doon ànd ah non non non kañ la fi xam lii non loolu dafa bokk ci barrière yi ci obstacle yi nga xam ne day tax nit du jariñu ci ci nitu yàlla jamais fekk mu ngi koy xoole barrière kat ma kii en plus bu c'est sûr que boo ko jamoon paaka léegi mu nàcc waaw comme man la mel mais day soj xool ko moom day soj day feebar day lekk di naan di xiif di laaj naan ndax lekk am na fi non kii kii mooy yooyu mu ne leen nag yaa ahlal kitaab yéen yéen waa téere ñu joxoon téere de religion révélée ta'alaw dikk leen ilaa kalimatin ci kàddu sawaa'in boo xam ne ñun baynanaa wa baynakum ñun ak yéen a ci yem mooy ñun ak yéen ñoo ci yem kepp waaw ndax l'islam loolu de moo tax l'islam man yàgg naa ci wala ci laa juddoo tekkiwul ne Sébastien mi ci dugg tay jii man maa ko ci pële danaa ah tus ëppalewu ma ko ci ah non non non même bu doon ko ah. ma tus tus laa ko ëppalewu ah loolu il faut mu leera l'islam du du moomeelu bàyyi kenn wala maami kenn l'islam mooy teraanga gi gën a rëy gi ñu suñu borom jox ñun ñépp ku ci njëkk dugg nag teraanga jox ku ci njëkk a tekkiwul ne ki ci mujj ñëw yow yaa ko ci ëppale ëppale woo ko ci mbir yi ci ragal yàlla képp lay tegu après inna akramakum indallahi atqaakum bu kenn foog na ci gën tedd gën tedd ci yéen fa yàlla mooy ci gën a ragal yàlla tekkiwul ne waa yi ab sant sàngam la am wala sëriñ diw mooy maamam wala mooy baayam ba yow moo rawaa ah, loolu amul la ku la ko gëmloo nga gëm ko mooy nag yow ci ay naxee mbaay nga nekk kenn rawu la ndax moom moo la fi raw moo la fi njëkk a dugg wala maa baay may diw wala maamu may diw yeneen ci baa lay saab saab waxoon na waxoon na loolu di lu mel noonu mu ne ku ay jëfam gaawalul ci lu baax mais ay ab ab askanam du ko ci yóbbu ah, ah non demal ci arbaina yi ay ah, ah yaa imaam eh, yaa imaam loolu gisoon ñu ko ci sa njuwa nañ ko jàngal ci arbaina yi non mooy koo xamante ne nii ay jëfam gaawalu ko jëme ko ci lu baax aw askanam du ko fa yóbbu ah affaire bi moom gëm yàlla kese la ak appliqué topp sunnaa yonent bi alei saatu salaam c'est fini kenn ëppalewul ci dara te nag comme que noonu la demee moo tax l'islam moom promo dafa nekk foo xam ne day promo promotion de de de de carrière yu ngand yoo xamante ni fii la mooy ci l'islam moo tax suñu boroom ne wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun gis nga ci lu baax lii di sax ci yii nii jëme ci sama ngërëm tax nga làq sama ngërëm te dootoo am sama sama sàngi dootu la dal mukk wa fi dhalika ci chantier bii falyatanafasin ñi nga xam ne dañuy concurrence bi njëkkante nañ njëkkante fii moo tax gan di carrière nga fi mën a am même bu dee tay nga tuub man nga fi fekk waa joo xam ne cent ans de l'islam la fi ne yow sax benn tiers sa raw ko benn tiers sa ngay def nga raw nga raw alors nit ñi moom li gis ci biti duñu ko gis dañuy jàpp ne eh, waa ji de moom jàmbaar la ndeysaan eh, di la xoole ni démb nga tut alors que yaa leen gën fopp yaa leen gën fopp moo tax mbir mi moom moom fii man mooy kuy carrière moom ñëwal carrière fii ñépp a ci yem bul jàpp ne waajee ngi jàngale diine que moo la rawan ah, ah non non wala moom li mu li mu xam yow mënoo koo xam lan moo tax mënoo koo xam wala waaji wilaaya gi mu am wala li ko yàlla may man moom xam naa moom manuma ci am sax lu ko jege sax lu tax mënoo ko am góor-góorul rek kay ñaan pour yàlla nee ah, ah, ñaan leen ma ma may te wa idaa saalaka ibaadi anni fa inni qarib ujibu da'wata daa'i idaa da'aani falyastajiibu lii wal yu'minu bi yéen kay mbir maa ko yonent bi alayhi salaatu salaam bu ma samay jaam laajee ci man nee leen man ku jege laa damay nangu ñaana ku ma ñaan saa bu ma woowee ku ma woo ma wuyu mais day am condition fal yastajibu lii nañ ma nangul rek wuyu ma ci li ma leen di woo te ñu gëm ma ñu def loolu woo ma ba xam moo tax affaire yi loolu la nit doo ñëw di limiter sa bopp lool du ma deñ di ko wax bu kenn limiter sa bopp ci dara du ci affaire àddina du ci njàng du ci carrière politique du ci carrière professionnelle du ci travail du ci wilaaya du ci mbaax du ci biir lislaam du ci nekk sëriñ du ci nekk borom ku baax bu limiter sa bopp dara yi gën a kawe dee ko diir waaw sa cible na nekk saa su ne foo ne neel man daal maay maay fas yéenee nekk ca bopp ba waaw waj'alna lil muttaqina imama gis nga ñaan ñi ñu gis nga ñaan boobu ñi nga xam ne dañu naan rabbana hab lana buur yàlla yàlla nga ñu may min azwaajina ci suñu borom kër yi mooy bu dee jigéen la ci suñu borom kër yi waaye bu dee góor min azwaajina ci suñu soxna yi loolu la mooy ñaari ko yëpp laa du góor rek kay ñaan ñaan boobu non rabbana hab lana min azwaajina wa dhurriyyatina ak suñu kii suñu descendance yi wa la nga defal ñu ci qurrata ayun qurrata ayn qurrata ayunin loo xam ne day dalal suñuy bët waja'alna lil muttaqiina imaama nga defal ñu ngir way gëm yàlla ya yu kawe ya am na ci benn tekk mooy nga def ñun ñu nekk seeni njiit waaw lil muttaqiina nga def ñu imaam ñu nekk njiit ngir ñoom ah waaw <laughs> loolu la nit day ambitieux l'islam day woore ci les les les les les les ambitions mais tellement grandes ci lay woore ci lay woote jime yonent bi alei saatu salaam ne leen yaa ahlal kitaab li aaya alxuraan la aayab alxuraan la am nañu ne aaya bii nii ci suuratu al imran comme niñ la ko waxe am nañu ne aaya bi euh, dafa yonent ma lay saab saab ab mooy aaya bi wàcc na avant mooy yonent ma lay saab saab bi muy wax li aaya bi wàccagul lool loolu am nañu ko wax ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mais am nañu ne non non non comme imaam Ibn Sa'd lu xaw a mel noonu la la junju këne aaya bi wàcc na bu yàgg Makka voilà voilà ndax am na ñoo xam ne comme ni ma la ko waxe ñoo xam ne dañu ne aaya bi euh, yonent mi saa saam da koo wax bu yàgg bindoon ko ci lettre yi alxuraan ñëw suñu boroom wàcce aaya boo xam ne textis la li mu wax noonu léegi ah, ñooñu lan moo tax ñu wax lool ndax dañ ne aaya bii nii li tax ñu wax lool mooy ne gis nga lettre yi nii lettre bu Hiraql bii nii Qaysar bi après bi la te bi fin sixième année bi la woon te aaya bii dafa wàccoon ci qissatu waa Najraan yi chrétien wu Najraan yoo yële ci ñoom la wàccoon te ñoom ci délégation yi lañ bokk mooy délégation yi loolu it beneen affaire la boo xam ne dinañ ci ñëw mooy wufuud yi ñi nga xam ne dañ doon jóge ci dëkk yi di ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam di tuub si ñenn ñi ñëw di découvrir si mooy ñu bari di jóge ci gox yi di ñëw di tuub si te moom la alxuraan bi wax ci idaa jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-naasa nga gis nit ñi yadxuluuna fii diinillaahi afwaajaa ñu dugg ci diin yàlla ñi afwaaja nekk ay mboolooyu mbooloo ñu ne am ñu ne aaya bii nag jamono jooju la wàcc te mu ngi wàccoon ci waa wafdu Najraan délégation wu chrétien wu Najraan yooyu te ay arab lañu woon te ñooñ wufuut yi am na buñ ci jotoon a gis boo xam ne dafa teel a ñëw <laughs> eh, non loolu est-ce que am na ko fàttale ko est-ce que am na kenn ku fàttaliku que ne bañ koy wax boobu non loolu nag def na def na la loolu yàgg naa sama xel ci door a demaat léegi nii bi ma naan wufuut gi ndax année année année neuvième année bi ci la ñëw ci la ëppee mais am na yoo xam ne njëkkoon nañoo ñëw avant yi yëpp di xew benn délégation wu saxaaba boo xam ne bokk na ci ñu njëkk a def seen tarjama mooy bokk nañ ci vague bu njëkk bi pas ki pas du début ndax Seydina Ali radiyallahu anhu lañ tàmbali woon ainsi de suite ak yooyu Sayyidatu Xadiija ak ñooñu radiyallahu ta'ala anhu mais est-ce que am na ko fàttaleku fu ñu doon tuddee ne délégation bii nag mooy bi njëkk a ñëw te dafa teel a ñëw lool ndax suite bi dina gën a bari ay délégation yu ñëw di jóge ci dëkk yi di ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mais ci neuvième année bi ci fin dund moom alayhi salaatu wasalaam kan moo fàttale ko saxaaba boobu yarhamuhullah wa radiya anhu kan moo ko fàttaliku yal na yàlla yërëm ko ko fàttaliku te gërëm ko waaye tamit yàlla na buur yàlla yërëm ku ko fàttaliwul tamit te gërëm ko mooy Talq ibn Ali al Talq Seydina Talq ibn Ali est-ce que yaa ngi fàttaliku histoire am waaw suñu temps jot na suñu temps jot na mais mais mooy de mais heureusement gisoon nañ ko defoon nañ tarjamaam moom bi muy nekkal dafa ñëw ak délégation jóge Yaman ci yonent bi alei satu salaam fekk muy defar bi tabax jàkkaan ji medinatul munawwar ala saakina afdalu salaatu wassalaam bam yonent bi alei salatu salaam di wax saxaaba yi ne jox leen talq ndax gis na mu man a gaze waaw mooy ba ma doon chercher moo boobu noonu mu mënuma ko woon trouver foog naa ci jataay ba ca topp ci laa ko fàttaliku ci laa ci la maa ko fàttaliku mooy man a jaxase ciment beeg kii bi bu doon tey dañ naan jaxase ciment suuf si lool def ci ndox ni koy yëngale noonu jaxasee noonu béton bi wala lañ koy jaxasee ñu koy woowe maçon yi di ko woowe gazé yonent alei satu gis mu aay ci lool mu ne mu ne saxaaba yi bàyyi leen nag bàyyi mbir moomu ak Talq ibn Ali ndax moom kat ku mën a gazé la <laughs> ci lañ doonoon naan affaire tamit lool la ku nekk la nga gën man gin ci mais dañ koy bàyyeeg yow du ñu ñëw di ko jox ay amateurs ñoo xam ne dañuy tàndale alors que ki nga xam ne lii mooy métier tey bu ñu doon defar ay ay store yi ay fenêtre yu yàqu mais man <laughs> booba ko joxee <laughs> ñu naan ay wa store yi fii dafa yàqu benn kër bu ñëw nañ da mais bu fa sëñ Mamadou Ba nee moom loolu lay liggéey kay mais <laughs> oh, saa yi dañ ma naan hé man bu ma amul xel toog fële ba koog mbiri moom moo mën a wax wax sëñ Fallou wax baax na lool waaye kaay te bàyyi bàyyi xam bàyyi ma kii mooy moom nañ ko war a jox ndax moom mooy deux bu defar ko te daal bu ci yàqu defar bu rafet man moom buñ ma ko joxee boobu mooy bu may laal mu naan kër naan hé problème am na bii fii tam mën a kon lool mooy Talq ibn Ali Seydina Talq ibn Ali al-Hanafi te mu ñëwoon moo ñëwoon doon laaj yonent ma lay saar saar après lam leen joxoon ñu yóbbaale ndox ma ne dañuy defar seen benn jàkka mu jox leen ndox ne buñ demee ñu wis ko ca bañ naan affaire bi ndox mi day ndox mi mais ndox mi buñ ko naree ci day jeex de ci yoon weeg yooyu mu ne mën nañ ci dolliwaat sotti ci yeneen ndox yu mel noonu mooy loolu allahu akbar mooy boobu mooy première délégation <laughs> te Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu muy tuub si keroog Xaybar mais délégation lañ def moo tax am na ci riwaay dana damaa ñëw man ak sama min daw suma délégation ci waa daw voilà kon voilà euh, kon mu ne kon moo tax comme que nag ci neuvième année boobu ci la aaya bi am ñu ne ci la wàcc te ci waa du Najraan kon loolu day wane ne kon aay bi yonent bi aleyhi salaatu salaam ba muy bind lii aaya bi wàccagul après aay bi wàcc am am beneen wax nag bu ne non non non non non non aaya bi wàcc na ca ca hijra ba ca kot moom moom ca début hijra ba te waxu imaam ibn Isaaq ci loolu la xaw a jéng jëm wallahu taala alam am na sax beneen wax ñetteelu wax boo xam ne da noonoo ci juif yi la wàccoon. ne ci yahuud yi ci la wàccoon mais wàccul woon ci ñi waaye daal wallahu taala alam ay zalika kin ana ban yi mooy li nga xam ne noonu lu dem dëgg-dëgg kon mu ne yaa ahlal kitaab yéen ñi nga xam ne yéen gens taalaw dikk leen ilaa kalimatin ci kàddu muy kalimatu laa ilaha illa bi nga xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam nee na mooy lu gën li ma wax man ak yonent yi ma jiitoon mooy laa ilaha illa allah sawaa in boo xam ne ñooy mooy yem képp bay na naa suñu diggante wa bay na ko ma jiyéen an laa naabuda illa allah duñu jaamu buur yàlla képp dong rekk lañuy jaamu mooy duñ ko bokkaal mooy loolu kalimatu laa ilaha illa wala nushriku bihi shay'an duñu ko bokkaaleeg dara moom képp la ñuy jàng moom la ñuy la ñuy jaamu duñu ko bokkaaleeg lenn wala yattaxida ba'duna ba'dan arbaaban min dunillah te kenn ci ñun du jàpp keneen ki def ko ay yàlla kenn ci ñun du jàppe ñeneen ñi def leen ay yàlla déedéet ndax ñun ñépp ci côté ay jaam lañ ñoo ci yem buñ jëlee buur yàllaa ki jaamam voilà boobu mooy ñépp ku dul buur yàlla mbindeef nga côté boobu ñépp yem ci loolu sauf que après nag mu des ci ñoom nag yemuñu après yemuñu voilà mooy ak lu man di demee même buñ yemul kenn du jàppe kenn yàlla ndax loo aaya bi da leen di yu daal le ñoom ñu jàppe yonent Seydina Isa alayhi salaam def ko yàlla non non lool lool du am waaye yéen juif yi yéen ñi jàppe Seydina Uzayr ne woon yàlla tamit loolu yu du am man du ma leen woo jële leen ci loolu ne leen bu leen jàppe kenn yàlla ba pare ñëw naan leen man ñëw leen ngeen jàpp ma yàlla non non ñëw leen ci kàddu goo xam ne muy kalimatu laa ilaha illa allah te moom la leen firi mooy du ñu jaamu ku buur yàlla doomu kepp wala nushriku bihi shay'an ñu ko bokkaaleeg lenn dara wala yettaxidatu ñu jàppe ba'duna lenn ci ñun ba'dan leneen li arbab bam def leen ay yàlla min dunillah wëllif yàlla ndax nem boo leen ne boo ko tuddewul yàlla te yow li nga xam ne yàlla la yelloo nga koy defal moom keneen ku dul yàlla mais mooy moom nga ko jàppe ndax yonent sallallahu alayhi wasallam fa wala la waxoon Seydina Adi ibn Hatim bam naan ko ba ba ba muy wax ne mooy aay bii nii mu ne yooyu yeneen tubaab yi saa ñun jàppawuñ leen yàlla de ba koy wax ba mu ñëwee di si mu ne non ñun jàppawuñ leen yàlla mu ne est-ce ne mooy yéen ñoom seen aliha kilifa yi seen rabbin yi yi voilà ak seen ji ñooñu prêtre yi ñu ne non non ñun leen yàlla amul sax. ngeen nekk fi naan lii daga naan daganul wala bo lii lu yàlla digle la yéen daal comme que ci ñoom la jógee amul ndax même bu dëppoowul ak li nga xam ne mooy yoon sax ngeen topp leen waaw ñun dañ leen di topp ci lu ñu digal lu mu leen tere ak lu mu farfoli farfoli ngeen topp leen mooy même bu ndax du ne mooy lu mu leen digal ngeen def ñu ne waaw lu mu leen tere ngeen bàyyi ñu ne waaw mu ne kon yàlla la non kon loolu yàlla yi bari na du lool mooy ne ci li ngeen di digal même bu ngeen xamee ne lii wuute nag li yàlla digle ngeen topp ko waaw foofu moom garaaw lim leen di tere loo xam ne yàlla terewu leen ko daganal leen ko mu leen koy xaraamal ngeen topp ko looloo garaaw voilà bu boobaa yéen ngeen jàpp ne waaye kon moom moo nekk palaasu yàlla di daganal ak a xaraamal la mais du ne képp koo xam ne day digle nga koy topp mu lay tere ngay bàyyi que kooku nga jàpp yàlla ah non voilà mu ne nag fa in bu ngeen du mooyoo wax leen fa quulu yéen ngeen wax leen ishhadu seede leen bi am naa kër kàntaa yéen bañ ngeen seede leen ne ñun nag kàntaa ñun muslimu na ñun wommatu nañ nekk nañ ay julli ngir buur yàlla lii moo nekk ci lettre bi euh, loolu mooy contenu lettre bi xam naa dañuy def lu gaaw après ñu gis loolu mu ne qaala Abu Sufyaan sayna Abu ne radiyallahu anhu fa lamma qaala maa bi nga xamante ne nii mooy ci la Hiraql wax li mu wax mooy ak laaj yam koy laaj yaaj lam ko doon laaj ak li mu wax yépp ak tontu yi mu tontu ba ne moom dina dina moomi fii nii ak lettre bi bi mu ko jàngee noonu ak yooyu yëpp ñu gis daal gaa yi gis mu ne booba mu waxee lool nag mu ne fa wa faraga min kitaab mu pare ci jàng lettre yonent bi alayhi salaatu salaam kathura indahu saxabu wartafa'atil aswaat nee na nag coowaloo yi nag bari foofu nga dégg ñépp bruit yi ñépp di wax mooy gaa yi di protester ndax ah gis Qaysar César moo nar dugg ci l'islam nar fi bàyyi suñu gaa yépp di wax conseillers yi foofu coow yi ak dam léegi duñuy conseil rek am na ñoo xam ne ay ay empire héritier ay kii héritier lañu <laughs> ñoo xam ne ci biir nguur gi lañ ne mu ne war tafaatil aswaat ba kàddu yu kawe nee na wa uxrij naa ci saase ñu génne ñu ñun ñun Abu Sufyaan nag ñama àndaloon fa qultu li ashaabi hiina uxrij naa laqad amira Amr ibn Abi Kabsha nee na ma ne bi bi ñu génnee nag nee na ma wax ñi ma àndaloon ne leen ah mbiru Abi Kabsha moom léegi màgg na de laa ilaha illa allah ha innahu yaxaafu maliku banil asfar mais même buuru romain yi di Qaysar César da koo ragal da koo ragal kon nekk fële ci Quraysh foog ne mais l'empire le plus grand empire de de de du monde dafa Ibn Abi Kabshan ah. kon mbiram kawe te féete na ah, te te ah. Abu Sufyan ne fama ziltu muqinan annahu sayadhar hatta adxala Allahu alayhi al-islam mu ne man masumaa deñ Abu Sufyan depuis jour boobu mais ci la le ci la ma leere am certitude que ne yonent bi alei salaatu salaam même bu dee ne ñu ngi ci trêve bi hunnatul Hudaybiya gëw ma ko mais jour boobu la ma leer que ni ñun waa Quraysh moom on a on a perdu d'avance suñu xare bi suñu xeex ak moom ak di ko contre amul benn njariñ ndax li ñu féete ci kaw benn bés nee na loolu moom lu ma leer la hatta adxala Allahu alayhi wa sallam ba ni buur yàlla di defe ci man l'islam te lool li ci yéeme mooy ci huitième année bi la koy def ci fatxu Makka ci la suñu borom di dugal leeru l'islam ci xolu Seydina Abu Sufyan imaam Ibn Isxaaq nag e, imaam al Buxaari xam nga moom la nekk riwaayam am na nag lu mu ci yokk loo xamante ni nii insha allahu taala loolu e, xam naa dañuy bàyyi ba e, jataay bee ñëw incha allah ñu bu ko après comme gis nañ bi bu paree ci loolu gis contenu euh, imaam Ibn Ishaq bu lettre bii moom nan la ko soloowe incha allah wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala